أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة التغابن kon inshaa Allahu taala ñu war a tàmbali tey saar bu bees ginnaaw suuratu Talaaq muy suuratu at-Taghaabun at-Taghaabun saar la boo xamante ne nii li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam la wàcc waaye ñu jële ci ñeneen ci ñoom ñu ne déedéet saar bi Makka la wàcc asala zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ñu jële ci ñeneen ku mel ni Mawlaana Ibn Abbaas waaw mu ne saar bi saar ba boo xam ne Makka la wàcc ba mu des ay aaya te yi nga xam ne mooy fa saar bi di jeexee saar aaya yooyu ñoom ñu ngi wàcc fa nga xamante ne mooy Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam wallahu taala alam suñu boroom tabaraka wa taala di tàmbali mu ne bismillahi rrahmani irrahim mu ne ci turu boroom bi fees del la gër mu ne lay tàmbalee arrahmani wees dellu yërmande arrahimi te yërmandeem yaatu mu ne yusabbihu lillahi mu ne yusabbihu mu ngi sabbal lillahi ñeel borom bi tabaraka wa taala ma fi samawati wa ma fi l ard ak képp ku nekk ci asamaan wa ma fi l ard li nekk ci kaw suuf yépp ak biir suuf ñu ngi bi tabaraka wa taala sabbal nag suñu boroom da koo conjugué mooy da koo def sabbaha li nga xam ne mooy lu weesu la ne sabbaha lillahi mooy nga gis saar yoo xam ne noolu la borom bi wax sabbaha lillahi ba pare def ci loo xam ne ci lu weesu yusabbihu lillahi mooy mu ngi sabbal sabbaha mooy sabbaloon na yu yusabbihu mooy mu ngi sabbal nekk présent continu ba pare def na ko tamit li nga xam ne mooy sabbih digle ne sabbih mooy deel deel def sabbihisma rabbikal ala mooy li gën a màgg li jàmbi di taxawe ci kaw suuf mooy de di wéetal borom bi tabaraka wa taala mu ne wa lahul moom borom boobu de lahul mulku moom la ñeel li nga xam ne mooy nguur wa lahul hamdu ta moom la cant ñeel wa huwa moom borom bi tabaraka wa taala ala kulli shay'in qadir ci lépp lépp rek le mooy amul dara lu ko te lépp la man huwa alladhi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min mu ne borom boobu lépp di sabbal ki nga xamante ne nii subhaanahu wa ta'aala xalaqakum moo leen bind fa minkum kaafirun wa minkum mu'min mu am nag ci yéen nit ñi boroom bi bi mu am na ci yéen ñoo xam ne dañ koo weddi moom suul jëf xéewal ñu leen defal reconnaître ñu ko nangu ñu ko nangu wa minkum am na ci yéen nag mu'minun ñoo xam ne gëm nañ borom bi tabaaraka wa ta'aala wallahu ta boroom bi bimaa ta'maluuna basiir mooy li ngeen di def yépp mu ngi mu ngi koy gis xalaqa as-samaawaati wal arda bil haqq mu ne boroom boobale mooy ki nga xam ne it moo bind asamaani juróom-ñaar wal arda ak suufi juróom-ñaar bil xaq ci dëgg la leen bind du ay caaxaande comme li mu wax ne wa maa xalaqtul sama binduma asamaan ak suuf wa maa baynahuma la'iba mooy bindu la'ibiin maa xalaqna as-samaawaati wa maa baynahuma la'ibiin suñu boroom ne binduma asamaan ak suuf ak li nekk ci diggante bi parce que ngir fo moo tax ku foog ne moom addina bi programme fo kese fi wara ne mooy yow wax dëgg yàlla yow yaay réere sa boroom taala mu ne kon moo bind asamaan yi ak suuf dëgg wa sawwarakum mu daal di leen melale nii jox leen melo bi ngeen am yéen nit ñi fa ahsana suwarakum mu rafetal nag ni ngeen mel ndax ni nit ñi mel mooy dina taaru li borom bi tabaaraka wa taala daal di binde wa ilayhi te ci moom nag almasiru ca la delluwaay ba ku génnaat dina rek ca borom ba nga jëm tabaaraka wa taala muy wax ba léegi moom borom boobu mu ne ya'lamu ma fi samawati wal ard mooy ki nga xam ne moo xam li nekk ci asamaan yi wal ard ak li nekk ci suuf yi wa ya'lamu te moo xam ma tusirruuna wa ma tu'linuun moom borom bi mooy ci xam li nga xam ne moom ngeen di ma daat di ko nëbbuur wama tu'linuuna ak li ngeen di seeñal amul dara lu nëbbu ci moom lépp la xam moom tabaaraka wa ta'aala wallahu ta boroom bi moom alimun mooy ki nga xam ne aji xamaakoon la bi zaati suduuri li nekk ci dënn yi ne alam yaatikum mu ne kantaay yéeféer yi nag kaay ma wax ak yéen lan moo tax manu ngeen a gëm sama ci bii ma wàcc ci yéen alayhi salaatu wassalaam mu ne mu laajal ma leen yow salawaatullahi alayhi wa salaamuhu alayhi alam yatikum naba'u alladhina kafaru min qabl ndax da leen a dikkalul xabaaru ñi nga xam ne weddi woon nañ comme yéen te jiitu woon leen fii xanaa da ngeen du ngeen ragal seen weddi gi ngeen di weddi sama ndaw bi sa alayhi salaatu wassalaam la daloon ñi leen fi jiitu woon te weddi dal leen ñooñu lan moo leen daloon borom bi mu ne fa zaaqu ñoom de daal di woon nañuy mos ba ñu weddee wa baala amrihim mujjantelu seen weddi googal ak seen jëf ya ñawoon daal dinañ koy mos ci mbugal mu ma leen teg de fii ci àddina wala hum ta bu ñu faatoo ba aksi fii ba ñu faatoo ñëw fii ci àllaaxira lahum dina leen ñeel adaabun bugal alimun bu tara tara tar mu ne boo daalika boo gisee nag bugal mi ma teg leen ko bi annahu kaanat ta'tiihim rusuluhum mooy gis nga ñu jiitu woon tey weddi ku nekk ci ñoom dal du noon na leen dikkal seen yonent ya alayhimu salaatu wassalaam li ma leen yónnee bil bayyinaati ci ay preuve ci ay loo xam ne yu leer la yuy wane ne man nii maa man lañ war a jaamu waruñu maa bokkaaleeg leen fa qaalu ku ci nekk rek ba sab yonent waxee alayhi salaam lan nga wa fa qaalu ñu waxandoo benn kàddu ñoom ñoo ñële ne abasharun yahdunana ne waay yow way benn nit lan la nit ni ñun jóge fële nan la ñu ëppalee nan la ñu gënee banaan yàllaa ko yónnee kooku est-ce que benn mbindeef ni ñun yahduna naa mooy ñëw ne yaa yee dañuy génne dañuy gindi teg ñu ci yoon fakafaru bañ ko defee nag ñu daal di weddi wa tawallaw ñu dum mooyu gëmuñ yenente yooyele alayhimu salaatu wassalaam na allahu borom bi nag moom daal di doylu mooy lim leen wan yónnee leen ndaw defal leen xéewalu nekk fi ak di leen jox santeeg di leen jox lu ñu dundee yónnee leen ndaw loolu nag borom bi doyloo ci lool ne lii moom doy na ngir nit man maa gëm bu dee nag gëmuñu ma wallaahu nañu xam ne nag seen ñàkk maa gëm ak seen gëm ma du man la ñuy yokk wala man la ñuy wàññi de ndax wallaahu ndax borom bi ganiyun mooy ci woomal soxlaawul kenn leen na dara hamidun mooy ci sant boroom itam tabaraka wa taala mu ne zaama alladina kafaru an lan yub'athu muy ñëw nag di wax ci ki nga xamante ne muy alwaa'il muy kii bàyyi ki nga xam ne mooy Amr ibn al-As muy al-As ibn ko fi waa Quraysh mooy ka waxoon sayyidina Khabbab ibn al-Aratt radiyallahu ta'ala anhu nekkoon taalibe ci Yonent bi alayhi salatu wassalam sahaabi la woon radiyallahu anhu bam ko jaayee jaaseem ya mu ñëw doon ne du ko fay i wax sax ko am na waa baax na léegi man bu mu ñëwee foofu dinaa fa am alal ju bare ak xaalis ak doom yu bari bu ko defee ma fay la da doon kokkali waaye gëmu ko moo tax suñu boroom ne za'ama alladhina kafaru mooy xabbaab waaye mooy yéeféer yépp ak tamit ba léegi ateyee façon ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñoom fii daal laa yuhlikuna illa dahr waaye bu leen ñu fontoo fii daal ku dund di na faatu loolu c'est loi naturelle la rek mooy ne fii daal nature bee lay rey moo lay dekkil lool ke moo lay moo lay dundal ku dee jeex na suñu boroom ne ah ah mbir yi demewul noonu de za'ama alladhina kafaru nee naa yéey alladina kafaru ñi nga xam ne ñoo weddi an lan yubaasu nee nañ kenn du leen dekkil ëllëg kenn du leen yebal dekkil leen de qul wax leen yow yonent bi alayhi salatu wassalam bala aha kay wa rabbi wat naa ko man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wat naa ko ci sama borom ne dinañ leen dekkil tub'asunna dinañ leen dekkil summa ginnaaw gi la tunabba'unna ñu daal di leen xabaare bimaa amiltum li ngeen doon jëf fii ci kaw suuf wa zaalika te loolu nag gis nga dekkil leen xabaar leen li ngeen si nee woon alallahi ci bu ko buur yàlla yasiirun aka yombu aka yombu waay ndax wax dëgg yàlla nag mooy créer sos moo gën a jafe nag daal di loo xam ne dafa yàqu nga réparé waat ko wala indiwaat ko fi indi fi lu fi newul woon mu jóge fi nga indiwaat ko looloo gën a simple waaye xanaa kon nag fa aminu billahi ay way gëm leen borom seen borom tabaaraka wa taala bala ngeen a faatu wa rasulihi ak ndawam bii mu leen yónnee alayhi salatu wassalaam wan nuuri alladhi anzalna ak leer gii nga xam ne moom laa wàcce muy alquran wallahu ta borom bi bima ta'maluna xabiir li ngeen di jëf lépp la dañ kumpa lépp la xam yawma ba bis boobu kañ lay xew kañ nga leen di dekkil mu ne yawma mooy bis bi nga xam ne yajma'ukum li yawmil jam'i la leen borom bi di dajeel ngir bés ba nga xam ne ci lay dajale nit ñi ci lay dajale jinneeg nit dajale malaaka yi ñépp ñu baax ñeen ñu baaxul ñi lépp lay dajale keroog zalika mu ne bés boo boole nas boobu yawmu taxaabuni bés boobu mooy bés bi nga xam ne mooy bi nga xam ne ci la yéeféer yi di perte mooy la naroon a nekk bu ñu jaam woon yàlla seen kër di aljana léegi mu ngi mel ni jullit ñi nga xam ne ñoom lañ doon tooñ di leen wax wax ju ñaaw dañoo wecceewoon ñoom ñoom buñ leen bu doon jullit ñee def ni ñoom ñoom ñoo doon dem safara te muñ yàlla par far yéeféer yi def ko mel ni dañoo def benn weccoo boo xam ne nag yéeféer yi ñoo fiy ñàkk lool mooy ak tabaabun mooy nga ñëw di jënd wala ngay def essence bi di jokkalante loo xam ne yow mi koy kenn ki daa ñàkk kenn ke ko nax loolu nag fii mooy ñoom dañoo manoon nañoo dem aljana waaye comme que gëmuñu woon seen borom gëmuñu ko woon boole wuñ ko woon ci dara léegi nag loolu mooy yow mu taxaabu ni mooy bés boobu mooy nga xam ne nag mooy bés bi ñuy perte daal di ñàkk ndax fañ waroon a dem di aljana buñ jaam woon seen borom bu ñu fa dem ñu weccee leen kolan li nga xamante ni mooy safara wal iyaazu billah ne wa man yu'min ci képp koo xam ne gëm na borom bi wa ya'mal salihan damu jëf-jëf ju baax ndax yukaffir anhu sayyi'aati dina ko faral ay ñaawteefam ak rëcc rëccam ak bakkaaram wa yudxilhum dugal ko jannaatin aljana tajri yoo xam ne ay aljana yoo xam ne dina daw min tahtihaa ca ronam al anhaaru dex ya xaalidiina fiihaa dinañu fa sax abadan ba faw zaalika lii de al fawz mooy ngañaay al aziim gu màgg gi wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin